bi aadama alayhi salaam génne àddina doomam chiith alayhi moo ko wuutu chiith alayhi bi mu tolloo ci génn àddina dafa woo doomam ji ñuy wax anuush jox ko ay ndénkaaneem ni ko baayam aadama alayhi defewoon ak moom anuush itam ba mu tolloo fa baayam chiith alayhi salaam tollu woon mu woo moom itam doomam ji ñuy wax Qaynaan jox ko ay ndénkaane Qaynaan itam foofu la jaar ak doomam ju ñuy wax Mahlaa'il il mbokk yi moom la ñuy wax ne buur bu mag la woon tabaxkat la woon itam ñuy wax ne tabax na ay dëkk yu mag lu ci mel ni dëkk bii di Baabil muy Babylone nekk ci Irak wax nañu ne itam xare na ak iblis ak jinne yi duma leen duma yu tar génnee leen ci biir dëkk yi dàq leen ñu daw làqu ji ca biir àll ya ak montagne bi mahlaa il waree génn àddina mbokk moom itam fa baayam qaynaan jaaroon ak moom fala jaar moom itam ak doomam ji ñuy wax yaarad mbokk yi mooy bàyyu idris alayhi borom bi subhanahu wa taala dafay wax ci alquran wadkur fi lkitaabi idris innahu kaana siddiqan nabiya wa rafanaahu makaanan aliya fàttalikul idrisa ca téere ba moom day ku dëggu di ab yonent yëkkati woon nanu ko daraja ju kawe borom bi subhanahu wa taala ci aaya bi mu ngi wone màggaayub idris alayhi salaam wane ni yonent la waaye it ku dëggu la Idris alayhi mbokk yi boo toppee ak càllaleem da ngay dem ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw Adama alayhi ak Chiith alayhi salaam Idris alayhi salaam mooy ki njëkk a doonaat ci xeetu Adama alayhi ibnu Isxaaq rahimahullah dafay wax ne Idris alayhi salaam mooy doomu aadama bi njëkk a xalima di ci bind. moom Idrissa alayhi salaam dund na ak maamam jii di Adama alayhi salaam lu toll ci ñetti téeméeri at ak juróom-ñett cent huit lu jiitu Adama alayhi di génn àddina ñu fàttali ne Adama alayhi salaam bi muy génn àddina am na junniy at te boobu fekk na ay doomam aki i sëtam seen lim toll na ci ñeenti téeméer Idrissa alayhi salaam mbokk yi ca sët yooyu la bokk. borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci laaya ji ñu jàng léegi ne wa rafanaahu makaanan aliya yëkkati woon nanu ko daraja ju kawe moom idris alayhi salaam xadis bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax ci tukki guddi ga di al isra wal miraaj dëggal na kaddu gi ñu jàng léegi ci laaya ji ibnu jarir rahimahullah day wax ne ibnu abbas radiallahu dafa laaj boroom xam-xam bu mag bi di kaabal ahbar ci lu jëm ci kaddu gi borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa rafanaahu makaanan aliya mayoon nanu ko daraja ju kawe kaab wax ibnu abbas radiallahu dafa wax idris ne ko bés bu ne jëf ji ngay jëf yow idris alayhi salaam danaa la ci bindal ci yiw lu yemoo ak yiw wi nga xam ne moom la xeetu aadama alayhi salaam yépp di am bu ñu boolee seeni jëf maanaam lépp lu doon njabootu aadama alayhi salaam mbokk yi ci jamono jooju subhanallah bu ñu boolee seeni jëf yiw wa ñuy am moom Idris alayhi salaam su jëfee ak jëf yàlla yiwu ni toll la koy bindal subhanallah loolu moo waral Idris alayhi salaam mbokk yi ku xër la woon ci jëf-jëf yu baax ak ci topp yàlla moom Idrissa alayhi amoon na ci digganteem ak malaaka yi mbir mu yéeme mooy ne amoon na ci malaaka moo xam ne xaritam la woon bu ko jege lool malaaka moomu dafa ñëw bés ci Idrissa alayhi salaam andil ko kàddu yoo xamante ni ma nga ko jële kaw asamaan kaddu yoo xam ne ma nga tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala jëm ci jaamam Idrissa alayhi salaam ak yiw wi ñu koy bindal ci ay jëfam yu baax yi muy def Idrissa alayhi salaam déglu ko ba mu àggal mu ne ko kàddu yii nga ma andil de bu ma sañoon malaaka mii yor ruux yi di malakal mawti dégg kàddu yooyu ndax mu bañ a teel a jël sama bakkan ngir lan ngir ma mën a yokk samay jëf yu baax mbokk yi ana lu xew ginnaaw loolu bi ko Idrissa alayhi salaam waxee loolu xaritu malaakaam mi bëgg Idrissa alayhi salaam gise ak malakal mawti ngir mën a wax moom mu jël Idris alayhi salaam teg ko ci ay laafam ànd ak moom kaw asamaan bi ñu yéegee mbokk yi ba àgg ci ñeenteelu asamaan si ñu tase fa ak malaaka mii di malakul mawt muy wàcc jóge ci asamaan yi féete kaw malaaka mi àndoon ak Idrissa alayhi salaam nettali malakul mawt kàddu ya nga xam ne moom la jële woon kaw asamaan ak itam jottali gi mu ko jottali Idris alayhi salaam ak ginnaaw loolu càkku teef gi Idris alayhi salaam sàkku ci moom ngir ñëw giseek moom moom malakal mawti ngir gis ko soxla mbokk yi lan la malakul mawti tontu malaka moom aw laaj la ko tontu laaj ba mooy lan mooy ne ne ko moom Idris alayhi salaam moomu ngay wax yow malaaka mi ana fan la nekk allahu akbar malaka mi tontu ko ne ko mu ngi nii ànd ak man malakul mawt mbokk yi tontu ko ne ko lii dey lu yéeme la man dey dañu ma jox ndigal ci ma jël bakkanu Idris alayhi ñu teg ca wax ma ne loola ca ñeenteelu asamaan lay xew subhanallah ma am ci loolu ak jaaxle li ma jaaxaloon mooy ana naka lay jëlee ci kaw ñeenteelu asamaan bakkanu nit koo xam ne ma ngay dund ca kaw suuf subhanallah bi mu agsee foofu ci li mu doon nettali mbokk yi kaabal ahbaar wax ibnu abbas radiallahu anhu ne ko idris alayhi salaam mu ngi faatoo ci ñeenteelu asamaan foofa la génne àddina loolu mbokk yi mooy jubluwaay gi ci kaddu gi borom bi subhanahu wa wax ne wa rafanaahu makaanan aliya yëkkati woon nanu ko daraja ju kawe yàlla na yàlla may ñu jikkoy Idris alayhi salaam ci xër ci jaamu yàlla ak ci sakku yiw allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain الأنبياء هم الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين